bismillahi arrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo ci seen jotaay yi muy tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu sunu ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala dinañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb bi ñu yëkkati jotaay bi ñoo ngi woon ci njàpp njàpp mooy bu doomu aadama bi fas yéenee julli mu raxas ay loxoom gallax ndiku sarax fiiru sëlmu ragg loxoom ba ca conc ya bu ndeyjoor bi def ko bu càmmoñ bi masaa boppam dem ak dellu def nopp yi tabarkalla daal di rag ragg tànk yi loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon jàngale démb ci Abu Hurairata radiyallahu anhu mu ne yonent ba nee na alayhi salaatu bu yemal xiyaamee ba nit ñépp jaxasoo ñépp moom nee na ni muy xàmmee ki bokkoon ci moom mooy ñaari ñaari màndarga yu yàlla yi def ci ñi àndoon ak moom ñaari màndarga yooyu nag la leen koy def mooy njàpp màndarga bu njëkk bi mooy jëbi day weex màndarga bu ñaaral bi mooy tànk yi ak loxo yi dañuy weex ku jib ni muy mel noonu la ñu daan jàpp di mel ci seeni loxo waaye ak ci seeni tànk loolu yonent bi saaba yi mas ko ko laaj ya rasulullah mu ne amu ne ko waaw bu yomal xiyaamee ni nit ñi bëree noonu ñu xàmmee bu nit yomal xiyaamee ba ñi bëri noonu ñuy xàmmee mu ne waaw ku ci amoon saw fas wu ñuul mu dugg ca biir fas yu ñuul ya mu neew saw fas pell te jébbu yeneen fas ye yenn fas pellu ci wenn fas jébbu ci ndax danga nga xàmme mu ne ak ah, ko booy ak si xam saw fas mu ne nun laa leen di xàmmee bu yawmal xiyaamee moo tax de mu ne dee leen jàpp allahu akbar njàpp abu hurairata nee na sami'tu qalili yaqulu tabluqu al hilyatu min al mu'min haythu yabluqu mu ne takkaay yi ñuy takkal takkaay teraanga ya ëllëg nee na fu njàpp li toll fa la takkaay yi toll ku raxas ba sa ci sa ba na la wóor dañ la takal ay simil ci sa loxo muy fees ba ca conc la soxna nee na juuf loolu jar na di jàpp fu nu toll tabarkalla bu njàpp li ak see ba ci conc li ñu takka lay ay simil ay lam ay lam ba ci conc la ay lami or takkaay yooye te orub sunu borom ba moo raw 18 eh, carats moo raw 24 moo raw 14 yàlla na ca takk nun ñëpp Ousmane bun Affan borom kersaga Ousmane bun Affan saaba bu tabe ba Usmaan bun Affaan borom alal ja Usmaan bun Affaan borom ñaari leer ya zin nuurayni nee na yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na man tawadda fa ahsana al wudu xarajat xataaya min jasadi hatta taxruja min taxti athwaari rawahu muslim mu ne bu jullit jàppee njàppam lu rafet njàpp lu rafet njàpp lu jekk nee na ay njuumteem yépp day génn ci yaramam nee na ba ca cat baaraam yàgg wee sax bàkkaare da jaar foofu lépp génn ah tabarkalla benn bis mu ne moom Ousmane raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda mithla wudu'i hadha mu ne mu man tawaddaa hakaza xufira lahu ma taqaddama min zambi wa kanat salatuhu wa mashihu ila al masjid naafila allahu akbar Ousmane nee na yonent ba nee na Ousmane mu ne dafa dafa jàpp dafa woo benn bis gaa yi ñu jox ko ndab mu jàppal leen ba mu jàppee ba noppi mooy leen gis naa yonent bi benn bis mu jàpp njàpp lu mel ni sama jàpp lii sama njàpp lii daal di cee teg na ku jàpp njàpp lu mel ni sama njàpp lii danañ ko jëggal ay bakkaaram li jiitu njàpp li lépp cey nee julli gaag dem ca jàkka ji nag léegi mu ne ah, mu ne naafila rek la ndollant la waaye moom ba mu jàppee ba noppi rek lañ ko jéggalul li bakkaaram yàlla rek a baax ñu jële ci abu hurairata radiyallahu anhu mu ne yonente ba xaala isaa tawaddaa al abdul muslim aw il mu'min fa xasala wajha xaraja min wajhihi kullu xati'atin nazara ilayha bi aynihi ma al ma nee na bu ab julit jëlee ndox toog di jàpp